amman huwa qaanitun aanaa al-layli saajidan wa qaa'iman yahzaru al-aaxirata wa yarjuu raxmata rabbih qul hal yastawi alladhiina ya'lamuuna walladhiina laa ya'lamuuna innamaa yatadhakkaru ulul albaab suñu boroom tabaaraka wa ta'aalaa di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom-ñeenteel bi ci saar bi mu ne amman huwa ndax ki nga xaman ndax dama leen di laaj ndax ki nga xamante ne nii moom huwa moom qaanitun mooy day topp nekk koo xam ne day toroxlu ci julleem waaye taxaw-taxaw yu yàgg ci julleem yi waaye nekk koo xamante ne nii moom moo male waajoo jëlee dafa nekk koo xamante ne nii nekk ci alquran di ci taxaw di ko jàgg nekk koo xamante ni nii yet wookatu boroomam la nekk koo xamante ni nii di dagaan boroomam di dellu ci boroomam tabaaraka wa taala tey toroxlu ci moom di ko jaamu est-ce kii moom aana al-layli taxaw di jullit mooy taqu su mooy loolu comme yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax mooy tuulul qiyaam googu nga xam ne taxaw di toroxlu ci lëndëm yi ci guddi yi ñépp di nelaw nga nekk kooku taxaw temm di la di def ay azkar di def ay sikar ngir boroomam tabaraka wa taala ana al layli ci waxtuy guddi yi loolu muy waxtuy guddi yi moo xam bu mu ci wax kooku walam ñu ne mooy nag mooy nag tout mooy rek guddi gi yépp wala boog li ëpp ci guddi gi nga taxaw nga xam ne kooku noonu lay taxaw nga xam ne noonu di jaamu boroomam tabaaraka wa nekk ci lëndëmu guddi gi di jaamu borom bi am nañu ne mooy diggante li nga xamante ne ni ana allay li nga xam ne mooy mooy mooy timis ak ak ak gee waaye li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala mooy daal waxtu yu guddi yi nga xam ne day am loo xam ne wa minal layli fas wasjud lahu comme li borom bi waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam utal ci guddi gi waxtu woo xamante ne nii da nga ciy sujootal sa borom nekk koo xamante ne nii da ngay dellu ci moom mu ne ndax est-ce que kooku nga xam ne moom xaanitun dafay taxaw taxaw bu gudd nekk koo xam ne di topp tey toroxlu ngir boromam ci guddi gi ci waxtuy guddi yi dan mu ngay sujoot wa qaa'ima di taxaw mooy rek mooy mooy mooy lii mbiru julli yi nga gis ko mu ngay sujoot di taxaw di jàng alquran di sujoot bi ñaan borom bi tabaaraka wa ta'ala te di ko bàkku yahdharul aaxira ba pare muy moytu ndax dafa ragal di moytu li nga xamante ne mooy mbugalum alaaxira wa yarju rahmata ba pare muy am yaakaar ci li nga xam ne mooy yërmande yàlla gu yaatu gi aljana ak lu raw aljana qul mu ne waxal hal yastawi ndax dina yem alladina ñi nga xamante ne nii ya'lamuna ñooy ñi xam xam li alquran wax xam li yonent bi alayhi salaat wassalaam jàngale ta ne ci est ce que ñooñu dinañu yem walladiina ak gaa yi nga xamante ne nii laa ya'lamuuna xamuñu dara ñoom daal seen bakkan comme li ñu waxoon rek la ñu jël daal di koy ñoom seen bopp lañ jël def ko sareetu mbaam jël ki nga xam ne mooy seen bakkan jox ko laxaat gi moom mu leen dikkoon conduire di leen yóbbu fu leen neex est ce que ñaar ñooñu yem nañu xam ngeen ne ñoo ñooñu yemuñu innama dëgg-dëgg nag ñi nga xamante ne nii yata yatadakkaru ñooy fàttaliku lii mooy ñan ulul albaabi ñi nga xamante ne nii seen saalum xel dafa sell qul waxal ya ibadiy alladina amanu mu ne qul waxal moo tax Mawlaana Ibn Abbaas ci xadiis bi ñu génn mooy ci alaaya bi ñu génn ki léegi mu doon wax ne man ahabba an yuhawwina Allahu alayhi al-wuquufa yawma al-qiyaama falyarahu Allahu fi zulmati al-layli saajidan wa qaa'iman yaxdaru al-aaxirata wa yarju raxmata rabbih mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu naan képp koo xamante ne nii sopp na boroom bi tabaaraka wa taala woyofal ko taxawaayu bés pénc yawmal qiyaam taxawaay bu metti boo bële mu woyofal ko ko na fexe boroomam di ko gis ci lëndëmu guddi yi muy sujóota taxaw di yaakaar li di ragal mbugalum alaaxira waaye day ragal yërmande boroom bi tabaaraka wa taala xam na waxoon nañ la keroog bi nga xamante ne yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam li mu fa njëkk a jàngale bokk na ca lam fa njëkk a jàngalee te saxaaba bi nga xam ne mooy abdallah ibn salaami radiyallahu anhu daal di koy nettali mooy nee na maa ngi ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam nit ñi wër ko ma ñëw taxaw di xool comme que moom kàngamu juif la woon fóorewu juif la woon ngir xool kii ñu naan yonent la mooy mooy kan mu ñëw nag dugg si moom alayhi salaatu wasalaam moom dugg ci mbooloo mi dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan ayyuhan naas li nga xam ne mooy nuyoo wa wasilul arham wa at'imu at-ta'am leele ñam wasilul arham dee leen seen mbokk yi wa sallu bil layli te julli ci guddi gi wal naasu niyaam fekk nit ñu bari ñu ngay xaran nelaw tadxulul jannata bu ngeen ko defee ngeen dugg aljana bi salaamin ci li nga xamante ne mooy jàmm man suñu boroom ne qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi alladina amanu taqu rabbakum yéen ñi nga xam ne yéen sama jaam yi nga xam ne amanu yéen a dëggu ci ragal leen ittaqu daal di leen moytu mbugalum seen boroom moytu leen seen boroom ragal leen seen boroom ci mu leen di tere rabbakum seen boroom lilladina ahsanu ñeel na nag ñi nga xam ne dañoo nekk ca darajatul ihsaan di rafetal jëf ju nekk la gën a rafet la ñuy seet moom nañ koy defalee ni haadihi dunya hasana na leen leen ne ci àddina gii dinaa leen ci defal ay tiyaaba di leen yokkal ba pare may leen aafiya goo xamante ne tawfiixal leen lu tax ñu man may jaamu ci jàmm ba pare loo xamante ni ànd ceeg dalu xol dinaa leen ko defal fii ci àddina gi nga xam ne ñu man may topp nekk ñoo xamante ne nii ay dañuy nekk kojug borom bi tabaaraka wa taala loolu dara gi ñu ko rëy ci lu yiiw boo xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala di defal jaam mu ne wa ardullahi waasi'a bu leen fa ngeen nekk nag moom dañ leen a nara xatal ba du ngeen fa mën a jaamu seen borom tabaaraka wa taala loolu nag du loo xam ne yow yaay toog rek di xalaat naan peut-être lii am na ñoo xam ne li xew ci àddina bi ñoom ci seen biir xel yi la xew waaye du réalité de boo génnee du loo mën a gis daj ko de mooy ne ñoom seen xel yi lañuy jouer benn film boo xam ne ci seen xel yi kese la nekk jàpp ne àddina bi noonu la mel alors que du loolu yow dëkk boo xam ne man nga faa nekk di dem jàkka di sol ay xamis di romb fii comme France di sol say xamis nit ñi di noddu ngay jaar nii tubaab yi ñu toog ci seen baar yi di naan ci seen biti nga romb leen julli ci kenn du la wax dara wala yu mel noonu kenn waxu la lu tax nga fiy jullee taxaw ci buntu jàkka yi ne la doo fi jullee. kooku nan nga mën a waxee ne waa yow fii bu leen ñu fontoo fii kenn mënu fee jaamu borom bi tabaaraka wa taala kanta léeg am ku la xas. loolu mane ne Sénégal ci boppam am na ñoo xam ne bu ñu la gisee ngay def yenn yi ci diina dañ lay xas est ce que loolu fépp la ma sa am biir Makka sax am na ñoo xamante ne bu buñ la gisee ngay def yenn jaamu yàlla yi dañ lay xas est ce que xas loolu day ware ni kon manoo fee jaamu sa borom <laughs> ah kay waaye nag bu dee foo xam ne moom daanaka julli manatu ngeen ko mooy woor ci boppam mooy reyeke mooy nekk jullit ci boppam moo manatu la nekk foofu nga koy dund ak sa nekk fa jullit loolu moom mooy nga man koo doxal sa lii la borom bi di digal waaw kay boobaa la borom bi wa ardullahi te suufu si yàlla si waasi'a ka yaatu borom bi xoolul ay dëkk ah, naan Sénégal a ngee Mali a ngee Afrique du Sud a ngee Arabie saoudite ngee France ngee Australie ngee moo Canada wa ngi ne États-Unis ngee borom bi xoolu lool de bi buy xool suuf si benn la ci mooy ne moom suufam la ku nekk nag fa nga nekk nanga foo man di nekk ci kaw suuf di fa jaamu sa borom tabaraka wa taala mu defal la teraanga bu tax nga mën na koo jaamu ci di ci dimbali say mbokk foofu mooy sa suuf bu fi nekk jàpp xalaat bi ñenn ñi am jàpp nekk France wala nekk Canada yow def nga Canada 30 ans te yow Sénégal ba nga fa juddoo 20 ans kese nga fa def def Canada 30 ans ba pare jàpp sa bopp ba léegi a yow africain nga mooy yow xamoo li ngay wax ndax fii nga nekk fi la boroom bi féetali foofu nga dëkk na nga fexe fii lépp loo xamante ne nii moom la fi canadien bi di am wala tubaab bu weex bi tal lim fi am yow fexeel nga am ko fi ci mbiru àddina bu la fi kenn gëmloo ne yow dëkkoo fii waaye nga dem Afrique ñoom itam dañ lay jàpp ne sax dëkkoo fi ndax saa boo ñëwee ñu ngi la naan kañ ngay ñibbi kon nag mbir mi mooy loolu ci seen bopp ñoom xam nañ ne dëkkoo fi te wax nañ dëgg dëkkoo fi fa nga juddu fa nga nekk moos lu ëpp fa nga fa nga juddoo woon nga nekk fa lu ëpp at ya fa defoon mooy boo nee bokkoo foofu fan nga bokk léegi mooy ni mbir mi loolu ay affaire u la nit ki fu mu nekk man faa jaamu boroom bi tabaaraka wa taala man faa jële loo xamante ne xéewal ay wërsëg goo xam ne moom lay dunde man cee jaamu boroomam man cee dimbali ay mbokk jullitam foofu mooy suufam feneen nag fu mu nekk bu dee dañ ne réewum jullit la waaye manu faa jaamu borom bi tabaaraka wa taala ñu fay tere lu bari ci diine ji lu nekk yi nga xam ne ñooy yi man da ñàkk ñàkk sax ñu tere leen ko kooku da nga jóge boo amee réew tubaab boo xam ne boo fa demee foofu di nga ko fa mën a def foofu moom foo ko manee defal nga dem foofale mbir mi loolu la moom la borom di di wax de inna ardal ar wa ardullahi suufu yàlla waasi'a ak yaatu xoolal sa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais bi muy gàddaay Makka la jóge de Makka Makka benn réewu Makka la jóge bàyyi fa kaaba gi ba nga xam ne foofu foofu mooy li njëkk a tabax di fa jaamu borom bi mu bàyyi ko fa di dem Medina foo xam ne ñoom amul woon benn lieu saint amul woon ay jàkkaay yonent ma ne saa saa amu woon amu fa woon mu bàyyi fi kaaba gi fi sayyidina al Xalil alayhi salaam tabax def ko ngir ñu wéetal borom bi tabaaraka wa taala fa la doon génn ngir dem xam ne ña ëpp ñëpp ay yéeféer la ñu muy Medina di Yasrib kon nag mbir yi nañuy xalaat jàng di dund yonent bi alayhi alquran te di ko doxe te bàyyi li nga xam ne rek moom lañ fekk ñu naan lii la doon wax ñii la lii doon wax déedéet loolu noon teguwul ci xam-xam de wa ardullahi kon suufu si yàlla si waasi'atun ak ay yoyotu kenn manu la nekk fenn naan manuma woon a def dara ba mu des ñi nga xam ne ay néew ju doole la comme ni nga xam ne noonu la koy leeralee ci saar yu kawe insha allahu taala innama dëgg-dëgg yuwaffa saabiruna des nañu fay muñkat yi fii boroom xam-xam yi ne muñkat yi mooy workat yi am na lenn ci boroom xam-xam yi ne ñooy woorkat yi de ndax woor mooy gi nga xam ne ak muñ la téye sa bopp ci ñuy tere ak lekk ka ngir sa boroom tabaraka wa taala innama dëgg-dëgg yuwaffa des nañu matal as mooy ñi wéy mooy ngëm ni mooy way muñkat yi mooy rek waaye tamit ci lu gën a yaatu mooy way ñiy jaamu yàlla ndax jaamu yàlla mënoo azza wa jalla te nekkoo aji muñaakoon mooy ne ñooñu boroom bi moo leen di fay ajrahum seen bay bi xayri xisaabin ci loo xam ne amul genn caytu guñ leen di defal mooy borom bi lim leen di fay tudd ko moo tax kat bi nee na man maa koy fay loo xamante ne bu jaam bu nekk bu la ngay def dañ koy fay waaye koor man maa ko moom man borom bi ta maa koy fayal bopp sama bopp mooy jëpp jëf yoo xam ne muñ la muñ moo ciy ne mooy borom bi moo koy fay ñoo ñële muñ kat yoo yële jaamu yàlla ji ajrahum seen bay